xaasatan saaxibul kitaabi almuallif saydi al imaam Salahuddin Tijaani amma ba'du ginnaaw biñ sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu kon ñu yeggale fi ñëwoon ci kunuuzul al kunuuz al ashara kanzul al kanzul awwal ci umumur rahma ci doon maanaam umumur rahma maanaam waaw comme gannaaw maanaam Bulughul Maram bi seen Chérif moo waroon na résumé te nekk ko fi ñu ñu yeggale ci ñu ko defee duñ foomu daara ji ayo euh, kon Euh, bi nga xamante ne kon moom mooy mooy mooy ci umumu rahma maanaam matuk yërmande borom bi subhaanahu wa euh, comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci jotaay yu njëkk yi ba léegi ne maanaam umumu rahma la masala boo xam ne zawqiyya la du masala ilmiya kon euh, li nga xamante ne moom la laaj maanaam moom mooy képp koo xamante ne maanaam borom bi subhaanahu wa taala da koo xéewale mu bokk ci awliya yi nga xamante ne dañoo am zawq boobu ci yëg gi ñuy yëg maanaam dootuñu yamati xam gi ñu xam ne borom bi subhaanahu wa taala yërmandam dafa mat lu ne parce que loolu moom alquran la wa rahmatu wasi'at kulla shay'in ak rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa euh, ci xam ko waaye daf koy mos maanaam dañ koy yëg day day day day day day day day day day day xam dëgg-dëgg maam day dund dëgg-dëgg xaqiiqa boobu euh, su ko defee kooku ni muy gisee mbir yi daa iman day uuteeg li nga xamante ne moom la maanaam borom xam-xam yi di mën di jàpp wala boog li nga xamante ne moom mooy zahiru alquran ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam zahir bi ci yenn côté yi euh, kon euh, chapitre bi li ko tax a jóg comme niñ ko gisee woon tamit moom mooy di leeral rek mbir mi maanaam ci ne ñooñu noonu seen zawq boobu jugewul ci loo xamante ne neen la maanaam am na quand cislaay ci téere yàlla bi sunna yent bi sallallahu alayhi wa alihi amaan na dégg-dégg yi ak gis-gis yi amaan na ñoom ñoo ci dul yegg ci ñenn ñi beneen bi ci des moom mooy nit ku nekk mën a jàpp ne xam ne yërmandeeg yàlla li mu yaatu ba daj lu ne maanaam moom mii mën na koo daj moom mii daf koo dajaale te lu ne nag la ko dajaale maanaam lépp loo xamante ne amu ko rek wala jotu rek moom ci boppam moo ci limité boppam mais yërmandeeg yàlla moom dajale na ko ba ba ëpp na loolu. ku jàpp ne képp ku jàpp ne maanaam xëy na bàkkaaram yu bari na bari waaye boo xamante ne manuta bénéficier wu ci yërmande yàlla kooku moom moo limité boppam mais loolu amul. maanaam loolu jàpp ne borom bi subhaanahu wa ta'ala maanaam yërmandeem dafa am fu mu yam la. contrairement ak yow maanaam euh, say bàkkaar maanaam bàkkaar doomu aadama bi nga xamante ne moom sikk nekkul ci ne dafa limité maanaam doomu aadama mënta bàkkaara bàkkaar ba bàkkaar lu infini loolu mënta ne euh, niki noonu mënta bàkkaara bàkkaara bàkkaar ba bàkkaaram ëpp doole yërmande yàlla ak njéggalam loolu mënta ne euh, maanaam mënta bon ba bona bona a bon ba bon bi fees ba ba raw ba ëpp doole mbaaxu yàlla loolu mënta ne kon euh, bu ko defee ku nekk war a mën a yaakaar et que maanaam nit ñi dootuñu sukkandikoo ci seeni jëf ak seen ay xaal ak yooyu waaye ci dañuy sukkandikoo rek ci li nga xam ne moom mooy mbaaxu borom subhaanahu wa ta'ala ak yërmandeem bu boobaa nag ñu daal di euh, yërëmtalu maanaam daal di def li nga xamante ne maanaam nekk ci jaamu yàlla te di ko jaamu yàlla ngir moom kese ngir jëm moom subhaanahu wa kese. Euh, loolu beneen bi ci des nag euh, maanaam ci biir loolu sax da gis maanaam ba maanaam borom bi subhaanahu wa ta'aala bi mu tëjee le fait que ñu mën a nekk yenente sax maqaama bi ci jëmmi boppam tëju ko maanaam moom yenent gi rek la tëj maanaam le fait que ñu mën a nekk yenent moom da koo tëj waaye euh, li nga xamante ne ñoom ñooy euh, maanaam ma mbir mi ci boppam lii tax nit ki mën a mel nii comme ñi nga xamante ne loolu lañ ko gisoon ci xadiis yi ñi nga xamante ne ñooñu borom bi subhaanahu wa ta'aala day tëgg seen ay xol ci xolu maam Ibrahima ñii ci xolu yent yàlla Muusa ñii ci xolu yeneen yent yàlla alayhi salaatu wa salaam nga gis tamit ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee woon tamit ci ne euh, képp ku mokkal alquran comme li yent bi wax sallallahu alayhi wasallam mu ne dafa mel ni jox nañ la nubuwa sauf que amuloo wax wahyu maanaam même jullit ñi sax simple jullit ñi sax tëjuñul tëjaluñ leen buntu boobu yépp parce que un quarante-sixième mu nekk yeneen maanaam mooy gént mooy jënt gu sell te loolu noonu partie boobu un e quarante-sixième boobu sax jox nañ ko jullit ñi maanaam kon nga gis ne ah, ba tey yërmandeeg yàlla yàlla tënku ko maanaam surtout ci xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam loolu moom moo tax képp kenn war naa mën a yaakaar war naa mën a jàpp ne moom ci la bokk te lu ne mën na koo am lu ne nag mën na ko am et ki gën a bon ci nit ñi bu fekkente ne damaa jàpp ne damaa gën a bon ci nit ñi ba tax ma jàpp ne warumaa mën a am nangam warumaa yegg maqaama sàngam ak yooyu warumaa mën a taxawee na maanaam nangam waruma ci mën a jot ci mbaaxu borom bi na jàpp maanaam kooku daa jàpp ne borom bi dafa néew doole. waaye képp koo xamante ne ba pare dafa jàpp ne yërmandeeg yàlla am na fu mu yem et yàlla dafa am yoo xamante ne daa possible ci moom loolu rek moom moo tax moo maanaam loolu imagination boobu mu am. maanaam ñoo ñaaw njort googu noonu moom moo ko yóbbee lool tax borom bi subhaanahu wa ta'ala même yéeféer yi dafay wax ne wa zalikum zannukum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum minal xaasiriin yéen njort gi nga xamante ne moom ngeen njortal seen borom dong moo leen yóbbu ci toroxtaange ngeen bokk ci ñi nga xamante ne da ngeen di ñàkk complètement maanaam ñi nga xam ne dañ leen di yóbbu safara njort gu ñaaw gi ñu am ci borom bi rek moo leen moo leen perteloo loolu nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax naan képp ku nekk li nga njorte sa borom rek loolu la la borom bi di jox bu fekkente ne nag nit ki jàpp na ne moom lu lu mën a xew moom war na koo mën a am lu mën a am ci xeeti maqaama war na koo mën a jot lépp loo xamante ne digganteem ak boromam la soxla maanaam mën na sax am ba loo xamante ne dafa ëpp doole maqaama yi maanaam mu ëpp doole maqaama yi parce que maqaama ay mooy station am na fu mu yem. li nga xamante ne lépp lu am fu mu yem rek loolu dafa limité moo tax. Euh, li jar a ñaan li jar a wut du du maqaama itlaq moo jar a te itlaq moom du maqaama maanaam maqaama laa maqaama la comme ni ko Sayyid Muhammad ibn Arabi naa Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu moom buy wax itlaq euh, waa ahlul itlaq du wax waa ahlul itlaq baat boobu du daana ko jëfandikoo baat bi mu daan jëfandikoo mooy ahlul maqaama laa maqaama mu tegu ci aaya bi borom bi subhaanahu wa ta'aala naan wax naan yaa ahla yasrib laa maqaama lakum maanaam ne maqaam maanaam maqaama la boo xam ne du maqaama parce que mënuñu ko tuddee neneen moo tax ñuy wax maqaama la sinon nit ñi xamuñu lu dul ne maqaama mais sinon du maqaama maanaam lu leen yàlla defal la maanaam ndax yàlla da leen a jël jeexal leen ci boppam rek mu jeex kuy kuy ñaan nag loolu lay ñaan maanaam ndax ku am yàlla loolu moom mooy nga am yàlla mooy ahlullaahi maanaam nga bokk ci ahlullaahi te ñooñu mooy ahlul mahabbati comme ni ñu ko jànge léegi ci taysir bi ahlul mahabbati ahlullah yàllaahu maanaam moom moo tax ñooñu ñoom ñooy nitu yàlla dëgg ñi ci des ñëpp ay nitu nangam lañ loolu moom moo tax ñoom den deefu leen boole deefu leen tuddee ay nitu nitu nitu nitu nitu nangam nitu nitu liin waa maqaama sàngam waa ñooñu bokkuñu foofu yëpp ñoom daal ay nitu yàlla lañ ahlullahi lañ ndax yàlla da leen a maanaam da leen a may ñu soppante moom ñoom ñoom ñoom ak ñooñu ba nga xamante ne cofeel googu bëggante googu maanaam dafa nekk loo xamante ne dafa dafa jiggi dayo yi ak xel yi voilà loolu moom moo tax ñoom euh, moo tax ñoom ñooy waa ma mahabbat moo tax ahlul mahabbat yi maanaam dañ leen di wax ahlul mahabbat dañ leen di wax ahlul itlaq ngir seen may ni mu joye la ni mu nekkee loo xam ne amul dafa absolu amul amul limite lu absolu la voilà illimité infini am na ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, dañ leen di wax tamit euh, dañ leen di wax tamit a afraad maanaam ngir illimité gi ñu maanaam ndax singularité bi ñu amee maanaam ndax ay kenn lañ ay singleton lañ xam nga singleton mooy koo xamante ne boo koy wër doo gis keneen ko mel ni moom ci jamono yi maanaam li ko dalee ci njaal bennu àdduna ba fa àdduna bi dee tukkee dootoo gisati beneen exemple boo xam te ne mën nga cee teg ne kii kat ni kee la meloon loolu loolu ñooñu lu tax parce que seen may dafa dafa dafa absolu fardaaniya googu ñu am maanaam singularité absolue boobu ñu am moo leen may loolu donc ñooñu ñoom ñooy waa waa waa waa ahlul euh, waa ahlul yi dañ leen al muhajiruna parce que ñooñu am na mooy malaaykatul muqarrabuna yi ñoom ñoom ñooy waa ñoom moo tax amuñu amuñu amuñu degré te yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam euh, ginnaaw gi ne moom la ñëpp euh, jëlee ci moom maanaam ñi ñi mel ni moom ñëpp noonu lañ jëlee ci moom moom yent bi sallallahu alayhi euh, moom avant avant muy nekk avant muy nekk avant avant avant prophétie bi ñu koy yónni avant ñu koy yónni moom ci afraad yooyu la bokkoon looloo tax nga gis ma maanaam euh, mbir yi mu amoon di romb xeer yi di ko nuyu ak yu mel noonu mu naan ca Makka xeer yi yi nga xam te ne tey bu dem bu ma bu ma demaatoon dinaa leen xàmmee dañ ma daan nuyu ak yu mel noonu yooyu yëpp li leen ko may mooy maanaam li li li tax mu maanaam loolu yëpp kiiwam boobu la maanaam farataanee googu la ak ker gi lu fait que ker gi maanaam euh, kii yi daan ko keral niir yi et cetera. ak yu mel noonu loolu ci farataal léegi la ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ñooy afraad yeneen yi nga xam ne bu itlaq googu la ñu am ñooñu même bu ñu amul loolu ci zahir ñoom dinañ xam ne am nañu kerkeraan googu noonu voilà ñooñu am nañ kerkeraan googu noonu ci ci ci ci baatin dinañ ko te te te dinañ ko gis te dañ koy dund tamit ngir ne ñoom dañoo nekk ci ñi nga xamante ne dañuy nekk ci ronu garab googu nga xam ne moom mooy shajaratu ridwaan bi shajaratu rida yent bi sallallahu alayhi wasallam euh, garab googu nga xamante ne moom mooy shajaratu rida bi nga xamante ne foofu lay tooge ci euh, ci ci biir àjjana parce que foofu euh, ci xadaratu bon ah voilà ala xaalin garab la boo xamante ne garabu ngërëm la boo xamante ne garabu tuubaa bi ci garab googu la jóge te garabu tuubaa bi mooy garab bi nga xamante ne su existé wu woon benn meññeef du existé ci kaw suuf wërsëg yi jaam yépp ak xéewal yépp ak yër maanaam ak euh, maqaamay wàll yu yépp ak seeni wërsëg yëpp ci garab googu la jóge mooy shajaratu rita ñooñu nag nga xamante ne dañuy keroo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ronu garab googu ñooñu noonu ñoom ñooy it waa ñoom ñoo nekk ci itlaq googu moo tax saxaaba yi radiyallahu anhum loolu la ñu am borom bi subhaanahu wa ta'ala moo tax mu symboliser ko ci bi mu naan ci ci ci ngërëm googu mu leen may naan laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta shajara ah. kon maanaam ne yàlla gërëm na ñi nga xam ne ñoom ñooy way gëm ni ñoom ñi nga xamante ne ñoom bañ lay jaayante ak yow ci ronu garab googu maanaam loolu moom moo tax garab googu am tudd ko sinon maanaam euh, euh, symbole bi tax garab googu nekk euh, maanaam mu nekk garab symbole boobu la sinon sinon doon na nekk feneen et puis et borom bi subhaanahu wa ta'aala na ni rek parce que su doon ci biir néeg la Euh, maanaam du jar mu naan ci biir néeg la wala ci beneen place la lii ba muy xew place sàngam la xewee jarul mu koy wax waaye la tax mu symbole mu tudd garab googu maanaam ngir taxaw gi mu taxaw ak se ne yent bi sallallahu alayhi wasallam ci bi mu nekkee noonu ci zahir noonu la xewee ci baatin ne ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, am dugg ci itlaq googu nga xamante ne dañu jeex tàkk ci yent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoo nekk ci garab googu maanaam ci ronu garab googu Euh, bu ñuy xoolee tariqa bi borom subhaanahu wa ta'ala euh, daf koo tëggee maanaam ci xaqatu muhammadiyya mais ci garab googu ci ci ci ronu garab googu ci shajaratu rida boobu. loolu moom moo tax boo xoolee wirdu wi surtout wirdu wi maanaam bi ñuy def suba ak ngoon moo gën a fréquent nga xam ne moom tous les jours nga koy def te suba nga koy def ak ngoon. wirdu boobu noonu boo xoolee maanaam euh, ñett ñett ñetti téeméer yi moom maanaam 300 mooy rida mooy rida ngërëmal yàlla. waaw ñetti téeméer te yooyu benn bu ci nekk dañ koo tëggee ak tur yàlla bu mag bi bismillahil azam bi dañ ko tëggee ak bismillahil azam mooy 1947 bi waaw 1947 bi parce que 1947 moom mooy boo jëlee laa ilaha illallah euh, ak euh, allah ak euh, lahu ak huwa maanaam boo leen boolee mooy allahu laa ilaha illa daal maanaam allahu laa ilaha illa boo xool loolu noonu euh, boo ko kii bi 177 la 177 léegi soo ko multiplier par 11 lettres yi nga xamante ne mooy 11 lettres euh, moom moo lay jox manaam 11 lettres ismu bu mag bi laa bëgg a wax voilà moo lay jox 1947 te mooy astaghfirullah maanaam secret wu ismullahil azam bi foofu la duggante ak astaghfirullah laa ilaha illa mooy tur bu mag bi allah ndax yàlla allah bi ma en fait ismullahi la allah la allah mooy ismullahi al azam en allah boobu soo ko jëlee nga def alif laam laam ha onze lettres la voilà laa ilaha illa allah ak salaatu fatihi bi tamit moom la sa sa bi mooy baatilu allah voilà moo tax mooy secret yàlla bi gën a mag bi yàlla dencoon maanaam mu taxawee taxawaay xaqatul muhammadiya eh, yent bi sallallahu alayhi wasallam dencoon ko ngir ne maanaam voilà ngir ngir ne ki nga xamante ne moom mooy taxawee baatinam muy Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moom moo moo ko moo ko moo ko maanaam moo ko war a taxaw moom lañ ko war a jox moo ci am ndigal kon yooyu boo leen xoolee kon yooyu ñoom ñu loolu moom moo indine ne maanaam ñett yooyu mooy muy muy ngërëmal borom bi subhaanahu wa loolu moom moo tax boo ko boo koy sikar da ngay am ngërëmal borom bi subhaanahu wa ci lu amul benn werante la voilà mais ci gàttal daal maanaam loolu moom moo ëpp doole lépp te loolu mooy yërmande yàlla gu màgg gi parce que loolu képp ku ci nekk mooy dangaa jeex ci géej gi nga xam ne moom mooy géeju yërmande yàlla gu màgg gi te mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmm yërmande gu màgg googu voilà comme ni mu ko waxee ana rahmatullah muhdat man maa yërmande yàlla gi nga xamante ne moom la jox moom la leen jox comme cadeau waaw kon euh, ci lay yooyu di di di tegtale maanaam yërmandeeg yàlla gu yaatu googu ak ni mu matalee ci buntu zawq ba tey mooy ne ñee juróom-ñeenteel bi mooy lamma ba nga xam ne su ilat laaj naan ummul mu'minina ummul mu'minina nday woy gëm ñi mooy as-sayyidatu Aisha radiyallahu anha an xuluqi ci maanaam jikko rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam dafa ne kaana nekk na xuluquhu jikkoom yi alquran di alquran xadis boobu imaam Buxaari solo na ko fii ci mooy ci nodd bari fa nga xadis ah, al Buxaari yi ci téeram boobu ñu adab mufrad wa Nasaa'i mooy imaam Ibnul Munzir wa ak al Xaakim wa saxxahu imaam Xaakim wér na ko Ibnu Mardawayh rahmahu wal Bayhaqi al Bayhaqi fi dalaa'il te mooy dalaa'ilun nubuwwa an Yaziid ibn Baabanus an ummil mu'minin a jël sayyidul mu'minin sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa akhrajahu solo na ko ba tey ibnu abi shayba wa abdu ibnu humayd ak abdu ibnu humayd muslim mooy imam imam bi wa ahmad mooy al imam ba tey wa abu dawuda wa ibnul munzir wal hakim wa ibnu mardawayh an sa'd ibnu hisham an ci sa'd ibnu hisham sayyid moom an ummil mu'minin bu jël sayyidat al ummul mu'minin nday way gëm ñi mooy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa akhrajahu solo na ko ba tey ibnul Munzir wa Bayhaqi fi dalaa'il mooy dalaa'ilun nubuwwa an Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu moo an ummul mu'minin mooy sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha wa akhrajahu solo na ko ba tey ibn Mardawayh an Abdullah ibn Shaqiq al-Uqayli moom mu jële mu dégg mu jële ko ba an ummul mu'minin sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha hadith la boo xam te ne hadith bu bu bu sax la bu wér la ci ay càllale yu bari yent bi sallallahu alayhi wasallam saxal maanaam sayyidat Aisha radiyallahu anha ñu laaj koy jikko yent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne jikko moo nekkoon alquran lii dafa bokk ci euh, sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa bokk ci ni mu ràññeekoo ama nga saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp yent bi salaa alayhi wasallam leen a yar def ci ñoom la mu def ci ñoom ñu mel nu kenn melul euh, boo leen gisee ñoom seen ay wax lu ci bëri da ngay gis ne dafay dafay daf da boo xamul da koy mën a gam-gam leeg sax waxu yent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam loolu mooy indi sax borom xam yu bare bare bare ba ci nitu yàlla yi sax ñuy jaawale wax ju yenente bi wax sallallahu alayhi wasallam ak wax joo xam ne ab saxaaba da ko wax tellement que maanaam da leen a yar ci loolu da leen a yar de telle sorte que dañoo mujj euh, am xeetu dégg-dégg ak waxin bu yéeme yéeme ba ba li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax naan ooteetu jawaami al kalim ne dañ maa boole wax ji dajale mooy la la la synthèse des paroles maanaam nga xam te ne wax ji day day day damay wax lu tuuti mu dajale daanaka matale lépp loolu saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko amoon. te loolu noonu jawaami'ul kalim googu ci biir yeneen yëpp yonent yàlla Muhammad rek la ko jox sallallahu alayhi wasallam la ko borom bi jox. mooy bokk na ci yi muy wax ne man jox nañ ma lu ñu joxul keneen ci yenent yi lu jiitu te bokk na ci mooy ooteetu jawaami al kalim dañ maa jox kàddu yi nga xam ne day dajale tey matale mooy la synthèse des paroles te loolu noonu raar na ci wàll yu yu mag yi sax ku ko ci am loolu noonu maanaam ndono googu maanaam jawaami al kalim yooyu waaw ah, bu ñu xoolee sayyidat Aisha radiyallahu anha waxam ji kaana xuluquhul Qur'an mais dafa tuuti mais dajale na lépp daa dajale lépp lépp lépp ci xam nga li ci yéeme mooy ci zahir daf koo dajale ni mu ko dajale ci baatu waaw sallallahu alayhi wa kaana nekkoon na xuluquhu jikkoom yi mooy alquran maanaam ne alquran moom mooy euh, jikko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam lu muy tekki li muy tekki mooy ne mooy meloom ne boo bëggee xam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam rek xoolal alquran moom ci jëmmi boppam mooy alquran voilà moom ci jëmmi boppam yenente bi sallallahu alayhi mooy jëmmi alquran ci zahir noonu la nekke moo nekk alquran juy dox la mboolem li nga xamante ne moom la yàlla wàcce ci alquran moom sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy ki koy leeral ci dëgg te daf ci am dégg-dégg goo xamante ne saxaaba yi radiyallahu anhum li ñuy foor foor foor am nañ ci ay imperfection ci mën koo daj looloo tax amul kenn koo xamante ne da mën a doyloo dégg alquran ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam mënta ne maanaam kenn mënta wax ne man damay comprendre alquran mais que soxlawuma yent bi sallallahu alayhi wasallam am lu ma lu ma ci expliquer maanaam man kese kese mën naa koo comprendre loolu mënta ne. ndax xool leen wax ji nga xamante ne masalan moo mel ni comme li borom bi naan wa aqim aqimu salaata wa aatu zakata joxe leen euh, dee dee leen dee leen taxawil taxawal julli te dee leen joxe azaka par exemple euh, bu ñu xoolee aaya aaya bu mel noonu li ñu ci mën a déggee mooy ne borom bi daf ñoo digle nee nañ nañ julli te nañ joxe azaka mais azaka naka la. yan alal ñoom la ñu war a mën a génnee asaka ak ban proportion lañ koy génne ci nan ci yan anam lañ koy mën a génnewee ak ban durée ak ban ban euh, période périodicité ak yu mel noonu yëpp loolu yent bi sallallahu alayhi moo ñu ko expliquer te moom mi ngi koy comprendre juste ci li borom bi ne joxe leen asaka alors que par exemple julli ñaata rakka la yan rakka nan la ñuy constituer ab rakka yan yan julli ñooy farata yan ñoo dul farata yan ñooy yi nga xam ne ay naafila lañ ak naka la ñuy nag ban doole ak yan ordre de priorité lañ am yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi ngi koy déggee rek rien que yàlla nee na subhaanahu wa taala nee na taxawul leen julli alors que loolu maanaam genre compréhension boobu ñun ñëpp dañ cee lott amul kenn ku ci ku ci rëcc xoolal yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi bi saxaaba bi borom bi subhaanahu wa ta'ala daane wax ne alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun ñi nga xamante ne dañoo gëm te dëggu te jaxasewuñ ci seenu ngëm googu daray tooñ ñooñu de am nañu kóolute ci àllaaxira waaye am nañu ak njub ci àdduna ñoom ñooy ñuy gindeeku ko ah, eh, kii ki da day na gaañ boppam non non ci ci bët bët bi lay lay lay dugal loxo ak waaw ak loxo bi sax ak eh, crayon bi waaw dégg nga comme aaya alxuraan boobu ñu wax léegi aaya boobu même saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom amuñ xamuñu woon maanaam nan la ñuy déggee ay parce que ñoom dañ ko comprendre woon rek comme ni ko ni ni ko ñëpp di dégg rek comprendre ko mais ku gëm yàlla te jaxase woo ci benn lépp luy nuroog tooñ da ngay daal di ndax maanaam ce qui veut ko que da daal di mën a mucc te da ngay nekk ci njub mais ñoom affaire boobu dafa diisoon ci ñoom comme hadith la bu Seydina Abubakar radiyallahu anhu solo maanaam nga gis nit ki gën a dégg alxuraan ci ñoom. ki gën ki ëpp xam-xam ci ñoom moo ko solo te mooy Seydina Abu Bakar radiyallahu parce que en fait il faut que ñu comprendre benn affaire bu ñuy wax naan saxaaba yi radiyallahu anhum di wax naan par exemple Seydina Omar moo gënoon a lii Seydina ah, ah, Ali moo gënoon a lëkkale ci xam-xam Seydina Omar moom da gis yenn mbir yoo xamante ne wala da daan loo xamante ne. Ah, borom bi subhaanahu maanaam maanaam da wax mbiram di dëppoog li ay ay alxuraan wax et cetera ak yu mel Euh, Ousmane moo gënoon a bëri kersa ci nit ñi et cetera ak yooyu yëpp ñuy tudd maanaam lu ñu mën a wax ci saxaaba yi ak lu ñu mën a lu ñu leen mën a jox lu mu rëy rëy rëy rëy ci ay xeeti jikko yu rafet ak ay xeeti melo ak ay xeeti xam-xam ak xeetu cellate sikk nekkul ci ne ñu ci wee Seydina Abubakar radiyallahu anhu loolu moom dafa war a leer maanaam euh, parce que ñu bëri fi ñuy juumee mooy. le fait ñuy gis xadis yu bari di wax ci ngëneelu yenn saxaaba yi radiyallahu anhum surtout ci xulafaa ur raashiduna yi ñu ñu leen di gam-gamle wala ku mel ni Seydina Ali surtout moom karramallahu wajha ñu ñu leen di gam-gamle jàpp ne peut-être que Seydina Ali moo gën a fort Seydina Abubakar wala radiyallahu anhu ci benn domaine bi ci benn domaine bu mu mën a doon ci domaine yi surtout ci domaine xam-xam wala maarifa wala yooyu noonu loolu amul de Seydina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu amul kenn ci saxaaba yi koo xamante ne toll na ko ci wecc dara amul amul te loolu noonu dafa feeñ ci ay place yu wuute yu bare bare bare bu ñu jëlee nit yi waaw bosom mooy boobu. voilà. voilà. par exemple xadis boobu moom voilà loolu résumé na moom daanaka lépp kay boo loolu Seyd Seydina Omar par exemple fi mu jàppe woon ne day day day gis ne Seydina Abubakar radiyallahu tout le temps mooy raw ñëpp ci lu mu da mu daal nag tey moom dinaa ko fexee raw dem jël genn wàllu alalam yëpp dem jox ko yent bi saa xam lii maa ko ja maa ko def ci diine ji fekk na Seydina Abubakar radiyallahu pour pourtant yóbboowuñ ñëw indil na ko li mu yor lépp alalam yëpp maanaam pas genn wàllu alalam mais lépp lépp ñu laaj ko nan nga laaj sa waa kër ak yooyu mu ne bàyyee naa leen yàlla ak yeneen tam. kooku kooku sëñ bi kooku ah. <laughs> ah oui te loolu mooy yëgoowul xam nga imaginer moom bu maanaam concurrence tax ko woon jug jour boobu si day am ay yeneeni i mbir yu mel noonu yoo xamante ne da ngay gis euh, euh, loo xamante ne yéen Seydina Omar radiyallahu anhu wala kenn sa day def dara mu yéen ci bi sallallahu alayhi wasallam ne su doon Aboubacar de du def nangam. su doon Aboubacar kon nii lay demee maanaam nga gis ni mbir mi mu xam ne Seydina Aboubacar radiyallahu anhu moom non vraiment yamul ak kenn yamul ak kenn te. bëri na mbir yoo xamante ne lil maanaam même xoolal bi yent bi génnee àdduna sallallahu loolu kay loolu moom mooy lii li daj dañ daj dëpp bi ñëpp jaaxlee ñëpp kii Seydina Seydina euh, Omar ne ne walla léegi ku fi waxati ne yent bi génn àdduna danaa ko rey sama jaaj dafa dem rek wax ak yi boromam comme ni yent yàlla Muusaa demoon am na rendez-vous boromam yor jaasi ji téye ne ba kenn wax ko fi Seydina Usmaan mënta wax lu completement ngir caxasoo Seydina Ali mënul sax jug toog mu jug taxaw plutôt ci saa si tànk yi dafa bañ et cetera ñëpp jaxasoo Seydina Aboubacar radiyallahu anhu rek moo àndoon ak sang-froid loolu moom mooy moo leen gën a xam moo leen gën a ba pare moo leen gën a dégg alxuraan ngir ne aaya boobu jour boobu noonu bi mu waxee aaya bi tax ñëpp dellu si dafa mel ni ñoom ñëpp ñu ngi ko doon doog a xam mais moom intégré woon na ko. ak yeneen bi li say sa sa sadem na kii euh, ah, sena Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu tamit bi mu koy wax nee na dañu toog yenent bi sallallahu alayhi ci jour yu mujj yi ci xutbaam mu naan euh, dafa am benn jaam boo xamante ne euh, dafa tànn yàlla da ko tànnloo diggante maanaam mu dem wuyu ko ak ak ak ak mu toog fi ba même ba abadan maanaam ba keroog muy bëgg a dem sax mu ne wa mu ne nag jaam bi moom après jaam bi moom tànn tànn na boromam la tànn Seydina Abubakar di jooy nee na ñun ñëpp ñuy xool neen na ñuy xool Seydina Abubakar ne mais paa bi lu muy jooy c'est que moom dafa bëri jooy mais nee na wakaada Abubakar a'lamana ndekete Seydina Abubakar moo ñu gën a xam maanaam ñoom ñëpp ñoom ñi ngi dégg yent bi di wax loolu saa sax mais ñoom amul kenn ku ci dégg yéene maa ñoom ñëpp lañ jàpp ne c'est normal benn jaam kay bu ko yàlla tànn loowee boromam ak ak ak àdduna mu tànn yàlla kay garaw loolu amul dara lu ci jooy mais <laughs> mais fekk ni Seydina Abubakar moom comprendre na ni yent bi sallallahu alayhi li muy wax foofu mooy moom ci boppam mooy waa ji génn àdduna ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne yooyu yëpp loolu yëpp su isa jaa comme par exemple bi mu wàcce ci saa si moom mu comprendre que lii day dañuy tàgg dañuy tàgg yenente bi sallallahu alayhi te saxaaba yi radiyallahu amuñu ci woon dégg-dégg boobu maanaam boo jëlee yooyu yëpp da gis ne maanaam amul amul li amul ci looy dem domaine booy dem lu dul Seydina Abu Bakar radiyallahu moo ci jiitu loolu moom dafa war a leer parce que euh, ñu bari bari dañuy juum parce que domaine parce que Seydina Ali radiyallahu anhu li mu représenté imaamul aarifiina yi maanaam parce que martaba imaama bi mu amee maanaam ci ci ci ci martaba imaama fardiya boobu mu amee loolu moom moo tax ñu bari jaawale jaawale loolu ak maanaam jàpp ne moom moom mooy moo moo sës rëkk ci yent bi sallallahu alayhi bu ñu ñëwee ci domaine maarifa ci domaine kii effectivement am na lu jagle bu mu am mooy la fait que ni par exemple ñi nga xam ne ñoom ñooy waa alu tasawuf yi ñi nga xamante ne ñooy nitu yàlla yu mag ñoom ñëpp presque seen caalale yi day jaar Seydina Ali karamallahu wajhahu et que ñoom ñëpp seen initiation bi ñu jël maanaam ci yoonu xam maanaam maarifa ci buntu xaqiqa yi ci Seydina Ali karamallahu wajhahu la jaare léegi nag loolu lañuy jaawale ak le fait que ni moom rek moo amoon domaine boobu ba pare moom rek moom moo ko gënoon a xam ñi ci des affaire bi demee wut noonu. lu yàlla moo ko tànn ci mu ne mu jaarale mbir mi ci ñoo ci moom mais tegtalewul ne moom moo gën a mu mu gën a xam mbir yi ndax Seydina Abubakar radiyallahu anhu dafa jaxasoog yent bi sallallahu alayhi wasallam ba takkoog moom dafa jaxasoog moom ba takkoog moom te ñi nga xamante ne yàlla may na leen ñu mën a gis dëgg-dëgg martaba boobu ci Seydina Abubakar radiyallahu anhu xam nañ ni bu ñu leen xoolee ñoom ñaar daanaka duñ leen mën a tàqale képp koo xamante ne bu ñoom ñaar ci ci martaba boobu du leen mën a tàqale ngir ne ñoom ñaar benn lañ Seydina Abubakar radiyallahu ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw Seydina Abubakar radiyallahu anhu mooy ñaareel bi moom la borom bi naan saanies nay ne ñaareelu ñaar bi ñaar bi mais ànd ak loolu yëpp maanaam loolu nag du rek ci ci ci bi ñuy rañaan kese mais ci xaqiqa noonu la mbir mi demee mais de telle sorte que ñoom ñaar duñ leen mënuñu leen a tàqale ci ci ci ci ci ci dëgg-dëgg bi leen bi borom subhaanahu wa bindee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci cosaan ni Seydina Abubakar radiyallahu anhu mel ca moom ca booba mënuñu leen tàqale du du wa déjà beneen bi ci def mooy seen tur ñoom ñaar seen tur ci asamaan xam nga ne da ngay am tur fii am tur ci asamaan Seydina Abubakar radiyallahu anhu ak naa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam seen tur ci asamaan daanaka benn la maanaam yooyu yëpp boo leen xoolee maanaam da ngay gis ak yeneen ak yeneen yoo xam ne Seydina Aboubacar moom radiyallahu anhu moom moo gënoon a kawe ñi ci des mais ñëpp. te la garanti tudd ko ci di garanti yërëm ngërëmal yàlla ci moom garanti ko ngërëmal yàlla. mooy mu naan war yatajannabuha al-atqaa alladhi wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la ba pare yàlla teg ci ne wala sawfa yarda moom mooy ki nga xamante ne moom yee na Abu Bakr radiyallahu anhu moom mooy ku ragal yàlla ki gën gaa ragal yàlla ki at al atqa la wax xam nga waxul attaqi ki ragal yàlla dana al atqa ki gën ragal yàlla ñépp moom mooy nga xam ne mooy jox alalam yuuti maalahu yatazakka day di di di kuy sel kuy ku ku jéggi dayo ci ni muy sellale boppam ba pare nag amul dara fa maalahu ah fa maa li ahadin indahu min ni'matin tujza amul kenn ñel kenn koo xamante ne mën naa taxaw ci xéewal gu yàlla may ko gi mu ko mën a gi mu ko jox ak xéewal gu rëy googu yëpp ne daf koy fay wala dañ wala dafay laaj fay ci kooka wala dara amul moom lenn rek la jublu ci xéewale googu muy xéewalewaat ak xéewal gu mag gi ko yàlla jox ba muy def loolu lenn rek la ci jublu mooy wajhu rabbil ala mooy xar kanam borom subhanahu wa te waju boobu noonu moom rek moo fiy des wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram comme ni ko waxee voilà kullu shay'in halikun illa wajha ba pare mu nga gis ne mu tuddee ne boroomu Seydina Abubakar radiyallahu mooy al-kubra mooy ku gën a mag maanaam loolu yëpp day tegtale ne Seydina Abubakar radiyallahu ay mbiram moo gën a mag mbir ñëpp ba pare mu ne wala sawfa yarda te moom sax du yem ci ne yàlla da koy kont moom yàlla kontaan na ci moom mooy yàlla dana ko bégloo dana ko kontaanloo ci lépp loolu yëpp ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen doy na sëkk ci ci Seydina Aboubacar radiyallahu anhu ak màggaayam ak gën a kaweem ñépp le fait que moom mooy xalifatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom mooy xalifa yent yàlla bi sallallahu ndax ndax ndax ndax Seydina Omar kenn daanu koo xalifatu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam amiru mu'minin lañ ko doon wax njiitu way gëm ni kenn rek lañ daan wax xalifatu rasulullah mooy Seydina Aboubacar radiyallahu anhu voilà as-Siddiq waaw waaw xaw xamatuma sax tax ñu dugg Seydina Abu Bakar ah lu doon wax ba waaye ala kulli haal waaw waaw voilà voilà mu ngoog yooyu kay jazakallahu xayran wax waaw saxaaba yi radiyallahu anhum voilà ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo am ay jagle te ñoom ñëpp boo xoolee seen maanaam borom yent bi sallallahu alayhi wasallam da leen a yaree noo xamante ne seen wax dafay nuru waxu yent bi sallallahu alayhi te bu ñu xoolee euh, say kii sayyidat Aisha radiyallahu mu wax nii ne kaana xuluqul Qur'an xam nga day gis saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom dañ daan wax léeg-léeg dañ daan wax naan ki gën a xam ci ñoom mooy naa Ali walla ñu wax ne mooy Mawlana Ibn Abbas hmm? léeg-léeg nga gis ñu ne ci xadiisu ci ñenn xadiis yi nga gis ñu ne Sayyidat Aïcha la radiyallahu anha voilà te te boo xoolee moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lim bokk na ci lim gënoon li gënoon a tax mu bëgg Sayyidat Aïcha radiyallahu anha moom mooy mooy doomu xaritam mais le seul fait que yéen bi sallallahu alayhi mooy sama xarit xamoo luy xarit mooy ki nga xam da a jaxasoo mooy li liñ doon wax sànq ci ma ma ma ci ci yéen bi sallallahu alayhi wasallam ak Seydina Abubakar radiyallahu anhu a tàqale mooy le fait que yonent bi ci boppam sa Sayyidat bi ci boppam sallallahu ne moom bu doon am xarit.

te amul dara lu ñuy jiital lu dul ne eh, eh, bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee ci biir xeet wii ñu ne moom Sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu moom ci def eh, voilà hadis bi ñu doon wax mooy ci voilà ci ci ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mënuñu mënuñu dissocier wu compréhension ci compréhension maanaam mënuñu am benn sentiment d'indépendance par rapport ak compréhension bi mu am ci alquran voilà ne Seydina Aboubacar radiyallahu anhu exact comme moom moo gën a xam ñépp ci biir seen biir te moom moo nettali xadis bi mu ngi ci Sahih Imam Bukhari bi mu naan ñun dañu àndoon euh, dem ci yeneen bi sallallahu alayhi bi aaya boobu wàccee na alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin fa ulaika lahumul amnu wa muhtadun ay aaya boobu bi mu wàccee ñoom ñu ñëw ñu ñu ne mu ne ñu ñëw ci yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñun de ñun d'accord nañ comprendre ñun bëgg nañ gëm ñépp mais gëm boo xam ne warta ànd ak benn tooñ ñun loolu vraiment parce que ay nit lañu xam nit lañu nit dafa dafa am ay wàññeeku ñun daal loolu moom moom mooy suñu problème yent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen déedéet loolu wax jooju liñ ci jublu mooy shirk bokkaale xanaa gisoo leen waxu jaamu yàlla bu baax boobu mooy Seydina Luqman alayhi salaam bi mu doon wax naan inna shirka la zulmun azim ne bokkaale day tooñ na wu rëy rëy maanaam ne kon foofu bi zulmin ci tooñ maanaam bokkaale la ci aay bi jublu mais loolu par exemple saxaaba yi radiyallahu anhum mënuñu woon a xam loolu comme am mënuñu woon a am dégg-dégg boobu loolu moo lay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn ku mën a soustraire ci compréhension am xoolal euh, Seydina Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu moom tamit euh, ci aayam boobu mooy bi aaya bi naan fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as lekk leen naan leen mbete mu bir ci yéen wëñ gu ñuul gi wëñ gu weex gi ci fajar gi topp na leen ngeen mottali koor gi ba ci guddi gi mu jël mu ne yent bi saa saa man dama doon damay jël wëñ bu ñuul ak wëñ bu weex takk may lekk di xool mais du ma gër lu dul bët set yent bi reetaan ko daan ni non nuage la ci jublu maanaam le fait bu bu bu fajar gi dee xat euh, wàll gi nga xam te ne moo féete suuf day ñuul wàll gi ci kawee kaw leer loolu la ci jublu moom maanaam ci horizon bi xam nga loolu euh, euh, dégg-dégg googu noonu par exemple loolu yooyu yëpp da lay wan ne mënuñu soustraire ci compréhension bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di am par exemple même bu yonent borom bi subhaanahu wa li mu ñu wax ci koor yëpp li mën nañ ko xool ah. li li ci leer ci koor yi nga xamante ne yow bu doon sa compréhension kese nga mën a déggee ci koor ah li ci li ci am na yu ci bëri yow yu ci leer yu ci ci ñun yonent bi moo ñu ko leeralal. sallallahu alayhi wasallam te moom mi ngi koy comprendre rek ci le fait que yonent bi bi ne weeru koor woor ko da farata la ci simple wax jooju donk ci lañ comprendre naan shahru ramadan la unzila fihi alquran ba fi mu naan fa man mu shahida minkum ash-shahra falyasum jeex na lu ci loolu la comprendre ne par exemple am na yoo xam ne boo ko defee sa koor day day day day kii day yàqu am na yoo xam ne du yàqu koor et cetera ak yeneen yeneen détails yi ci aju yëpp exemple bu ñu xoolee ni ñuy jàppoo maanaam boo xoolee borom subhaanahu wa ta'aala ci aaya bi muy wax ci ni ñuy jàppoo da gis ne am na ci ay détails yoo xamante ne waxu ko ci ci li nga xamante ne yooyu ñoo aju ci ngëneel yéeg ci nga xam ne vraiment yu am solo lañ ci njàpp et cetera par exemple tuddaale wu ci gallax di ko sarax di ko fiiru mais yeneen bi sallallahu alayhi moo ñu ko jàngal et cetera le fait que euh, ñu mu borom subhaanahu wa ta'aala ne sujjóotal leen borom bi rek moom mu comprendre ci ne bu ñuy sujjóot moo tax umirtu an asjuda ala sab'ati a'zub par exemple fi mu naan dañ ma digal ci ma sujjóot ci juróom-ñaari yax mais loolu wax alxuraan waxu ko mais ni ko comprendre mooy le fait que bi wax ne sujjóotal leen mu comprendre que ni baat boobu noonu dafa am yu bari yu mu làmboo maanaam yooyu ay xeeti secret la yoo xam ne ci biir alxuraan ku dul yeneen bi sallallahu alayhi ko toj. mënu ko génne mënu ko mënu ko dégg moo tax euh, moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam nag li tax mu capacité boobu mu am ko mooy ne moom ci jëmmi boppam mooy alquran maanaam loolu tamit day leeral wax sayyidat Aisha bi radiyallahu anha bi mu naan kaana xuluquhul quran jikkoom moo nekkoon alquran ci ay waxam ci ay doxalinam ci ay jëfam et cetera te mboolem wax joo xamante ne rot na ci alxuraan rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam moindre détail yu wax jooju ci zahir ak ci baatin yëpp xam na ko te yëpp na ko te yëpp matale na ko loolu moom moo tax moom mooy royu al roy royukaay bi moo tax Euh, moom mooy dëgg-dëgg ñooñu yàlla moom mooy dëgg-dëgg nitu yàlla nitu yàlla pire au vrai sens du terme mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam et que nitu yàlla yi mooy ñi jeex ci ñoom ci moom xam nga waxoon nañ sànq ne ahlul mahabbati lañ mais moom mooy ahlul qur'an hum ahlullahi wa khassatuh comme ni ko xadis bi waxe ñi nga xam ne ñoom ñooy nitu yi alquran yi ñooy nitu yàlla yi dëgg dëgg ba pare ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy Euh, ñi jagoo ci moom mais ñi nga xam ne dañoo particulier ci moom dañoo exclusif dañoo am exclusivité wu yàlla xaasatu ñu am exclusivité wu yàlla mooy ñooñu mooy nitu alxuraan yi maanaam mooy nit ñi nga xamante ne dañoo dem ba seen jikko seen doxalin nekk alxuraan ñoom ci seen bopp ñu wëlbatiku maanaam nekk ay jëmmi alxuraan yuy dox te fu ñu waxee alquran sunna ak sunna benn la en fait alquran ak sunna benn la tàqale gi leen tàqale c'est pour différencier texte bi rek maanaam ne texte su euh, texte alquran parce que mooy li nga xamante ne moom mooy kaamil bi parce que texte boobu dañ koy jaamoo yàlla dañ koy jullee dañ koy kii te aussi moom mooy moo ëmb li ci des lépp te moom mooy li nga xamante ne ñépp dañ ciy jariñoo ñépp dañ ci mën a jariñoo loolu moom moo tax ñu koy ñu koy ñu koy tudd mais sinon sinon ñoom euh, euh, euh, mook sunna benn lañ ngir ne ki leen incarné benn jëmm jëla la te mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam imagine subhaanallah Euh, le fait que boo taxawee ci julli bi ci ngay tari alxuraan et que dañu koy tere ci boo rukkooee ak boo sujjóotee yooyu yëpp compréhension boobu ak la tax loola mën a ne loolu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi koy mi ngi koy déggee rek ci ci ci taxaw leen ci rukkoo leen ci sujjóot leen wala aaya bi wax naan julli leen jeex na suñu compréhension ñun mënta yegg foofu. mu ne wax waqaala wax na taala aji kaw ji maa farat naa bàyyiwuñu fil kitaab bi ci téere bi min shay'in ci dara muy sotu na am aaya fanweer ak juróom-ñett téere bi dara bàyyiwuñ ko ci voilà jëmmi téere boobu nag du lawhul mahfuz comme ni ko ñu ñenn ñu di waxe wala jàpp ne lawhul mahfuz la jëmmi téere bi du dara lu dul alxuraan lu dul yent bi ci boppam sallallahu alayhi question bi mën a posé foofu nag moom mooy ana lan moom mooy waral kon muy am ay mbir yoo xamante ne euh, nit ñi duñ ko xamee ci alxuraan wala yu mel noonu boobu tontu bi li yomb na mooy ne ñoom la seen dégg-dégg yëgul foofu rek képp ku am lu ko réer ci alxuraan rek c'est parce que dégg-dégg ma ca yëgul rek waaye alxuraan amul dara lu mu bàyyi amul dara lu mu bàyyi mboolem wax yent bi sallallahu alayhi day leeral texte bi texte texte coranique bi nga xam ne mooy kaamil bi waxam yeeg jëfam yeeg xaalam yeeg doxalinam lépp day leeral rek téere bi nga xam ne moom mooy maanaam texte bi nga xam ne moom mooy kaamil bi sinon jëmmi alxuraan kàddu goo xam te ne borom bi subhaanahu wa taala ngi koy wax ca azal amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem te alxuraan boobu la dugal ci mboolem nekk-nekk yi njëkke ko ci ki nga xamante ne moom ci mooy cosaanu nekk-nekk yi ndax mboolem Euh, lu lu mën a doon ci yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam jëmmi alxuraan ju taxaw la te moo tax moo tax fépp fépp lépp dara amu ci en fait rek dara lu kese ngir ne mooy kàddu borom boobu subhaanahu wa ci la bi nga xamante ne moom la ràng yenent bi sallallahu alayhi te ci la amale lépp te bépp benn aaya bu nekk ci alxuraan dafa làmboo ak secret yeneen aaya yëpp ak leer yañ amee ak seen ay xaqiqa xaqaay bépp baat ci alquran bépp xaraf ci alquran noonu la mel loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon xuz min alquran ma shi'ta li jëlal ci alquran lu la sopp ngir lu la sopp moo tax képp ku xam benn aaya ci alquran benn baat ci alquran benn xaraf ci bu xamee xaqiqa boobu mën na lu ko neex la ci def maanaam lan mooy ban aaya ngay jàng pour mën a am lii wala pour mën a mucc ci lii en fait xaqiiqa bi mooy existé wul bépp aaya bu ne ci alxuraan xaraf bu ne ci alxuraan mën nga koo jëfandikoo ngir lu la neex ngir dàq lu la neex wala ngir xëcc lu la neex ngir ne mboolem secret yi nekk ci alxuraan bi dañoo dajaloo rek ci mboolem xaraf yi ci nekk mboolem leer yi ci nekk dañoo dajaloo ci mbool lépp ci lañ ne ànd ak loolu xoolal moo tax tomb bi tomb boobu ci baa bi mu moo firi lépp non seulement mooy jëmmi mystère bi mais moom mooy jëmmi li am lépp lu tax xoolal parce que tomb boobu tey fi mu toll man su ma yoree benn bi stylo stylo bu moo ko yoree encre bi nekk ci stylo bi lépp ngi ci xam-xam yépp ngi ci biir moo tax borom bi subhaanahu wa ci tomb boobu noonu muy wax ci noonu nga tomb nuun bi nga xam ne moo dagale xam xam-xam yëpp ci tomb nuun boobu la ne yëpp moo tax muy waatee ci xalima ji woo ma was yasturu na ci xalima ak li ñuy bind parce que mboolem li nekk ci xalima en euh, ci daa ji ak xalima bi daa ji lépp gi ci biir mboolem xam-xam yaa ngi ci biir te loolu doy na ci preuve mooy tey bu ma ko xasee ba capp lépp luy xam-xam mën naa ko cee binde maanaam bi moment bi ma koy càpp ci daaj maanaam xalima bi encre bi ci nenoon amul dara dara dara dara daray xam-xam lu dul mën na koo bind ñu ngi ci biir maanaam da cee concentré wu seulement li ma ci rëdd rek loolooy feeñ même place espace bu mu mën a jël ci espace su àdduna bi lu ma ci inscrire kese moo ci feeñ sinon lépp ngi ci inscrire nëbbu ci lépp mi ngi inscrire ci biir nëbbu ci c'est que bu ma ko ci rëddee lay feeñ mais su ma ko ci rëddul du feeñ loolu kese la loolu nag li tax mu mën a ne mooy ne mboolem mboolem xam-xam yi ak secret yeeg yii nga xam ne ñoo dajaloo ci alxuraan ak surtout turu yàlla bu mag bi parce que yooyu yëpp en fait secret bi du dara lu dul turu yàlla bu mag bi rek la ismullahi al la turu yàlla bu mag bi moo nekk fépp ci univers bi te du dara nag lu dul jëmmi yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mooy ismullahi al azam al kabir al akbar moo tax ku am yenent bi rek am nga sirru am nga secret yàlla bu mag bi sallallahu mais nag looloo jafe maanaam dafa yomb te jafe li tax mu jafe nag mooy da mooy ne mooy mooy dafa maanaam ñàkk gaa bëgg maanaam ñàkk koo bëgg la loolu rek ko ko jafeel ñàkk gee bëgg rek ñàkk gee bëgg moo ko jafeel waaye <laughs> déedéet sinon moom mi ngi à de tout le monde ñëpp mën nañ cee jot ñëpp parce que moom ci jëmmi boppam ci la ñëpp cosaanoo te leeram mooy daw fépp te moom moo taxawal jëmm yëpp moom mooy moom mooy li li li li li physiciens yi di wax la matière noire astronaute astronaute li ñu naan la matière noire moom la physiciens yi lu ñuy wax almadatu parce que ñoom dañu gis ne ndekete àdduna bi yëpp am na benn euh, dañu gis ne système bi yëpp muy univers bi yëpp am na lu ko taxawal lenn lu ci ne mais am na benn affaire boo xamante ne benn mbir moo xamante ne mi ngi ci univers bi yëpp particules yëpp atomes yëpp la existé amul benn bu ci rëcc ba pare moom mooy dajale moo tax ba cohésion bi mën a exister ci univers bi en même temps moo dajale lépp sauf que loolu lañ xamul lan la mënuñu koo gis te mënuñu ko détecter aussi mais xam nañ ne existé na te mi ngi fi te moom moo tax affaire yi mën a téyewu moo tax ñoom ñu tuddee ko matière noire la matière noire loolu nag du dara lu dul jëm yenent bi sallallahu ñoom la réer ñoom la réer mais mu jëm yenent boobu nag sallallahu alayhi mooy turu yàlla bu mag bi te mooy jëmmi alquran loolu tax alquran moo mooy moom ci jëmmi bopp tamit mooy turu yàlla bu mag bi ci sens boobu moom moo dajale mboolem yeneen tur yi comme li imam Shafi'i doon wax radiyallahu anhu dafa wax ju am solo dafa ni mboolem lu borom xam-xam yi di wax yépp dafay fiiri rek maanaam loolu mooy normalement day firi wax yent bi sallallahu alayhi wasallam defuñu fi leneen maanaam ab borom xam-xam bu waxee bu fekkente ne wax ja nekkul di firi waxu yent bi rek mooy waxul dara. <laughs> sallallahu alayhi wasallam maanaam mboolem borom xam-xam yi li ñuy wax dañu fiir rek waxu yent bi sallallahu alayhi mais mboolem yeneen waxu yent bi nag sallallahu alayhi wasallam alquran lay firi texte maanaam maanaam texte alquran bi sinon waxu yenent bi ci boppam ci alquran la maanaam moom ci jëmmi boppam alquran la ci beneen sens bi mooy comme li mu wax ne wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ah yenn ci saa xam du wax mukk ci di ko teg ci bànneex lépp lu mu wax rek révélation la bu ko yàlla révélé maanaam mooy luy leeral baati alxuraan yi la kon moom jëmmi alxuraan la waaye wax yooyu yëpp yenn maanaam muy waxi alxuraan yëpp yi ñu gis yëpp ak wax yenn ci bi saa salama yëpp waxi boroom xam-xam yëpp textes yi luwaay yi lépp lépp lépp defuñu dara lu dul leeral turu yàlla yi turu yàlla yi rek lañuy leeral. maanaam moo tax lépp loo gis rek ci ab luwaa bu yà bu yàlla tëral walla ci eh, waxu yenn ci sax wala mën nga koy delloo di delloo di puus di delloo di delloo ba delloo ko ci benn turu yàlla mais en fait turu yàlla sàngam moom moom moom en la mbir mii di firi wala daa bokk ci yii firi turu yàlla sàngam lépp loolu kii rek mën na dellu ci loolu mais turu yàlla yëpp nekkuñu dudul di firi tur yàlla bu mag bi en fait allah la dana allah la mais aussi boo di boo gisee affaire bi nit ñi di ko war a kii ko di di di ci sonn <laughs> mooy mooy ne pourtant allah la de mais <laughs> voilà dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa làqu ko en fait dafa dafa nekk allah ba pare wëlbatiku làqu en fait lool loolu moo ci yéeme. daa nekk allah ba koor wala ba di ko làqu waaw te mooy jëmmi yenent bi rek sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi yenent bi rek looloo tax amul dara lu lu nekk ci àdduna bi lu dul ne tur yenent bi salaa alayhi wasallam mi ngi ci turu yàlla mi ngi ci allah mi ngi ci muhammad mi ngi ci sallallahu alayhi wasallam ci turam boobu muhammad ci boppam moo tax moo tax moo tax Muhammad boobu en fait moo tax Muhammad boobu soo ko waxee doo wax sallallahu alayhi wa sallam ngir ne jëmmi tur yàlla bi la ci boppam waaw waaw tur yàlla yàlla ci boppam <laughs> maanaam maanaam euh, xam nga xam nga baatu Muhammad ci boppam ci tur yàlla yi la bokk mooy ki nga xamante ne moom mooy xam nga li tax alxuraan tàmbalee alhamdulilah li tax alhamdulilah wax loolu parce que sant yàlla ci la lépp tam nekk te ci la lépp tàmbale sant gi borom bi santoon boppam ngir boppam jaare ko ci boppam ci kaw boppam maanaam cant googu nga xamante ne moo cosaan lépp lépp lépp fële lépp tàmbale mooy xam xamdu googu mais cant googu ci la turu Muhammad génne mooy ki nga xam ne dafa bari luñ koy sant ñu sax dàkk di ko sant fu nekk ñu koy sant univers bi yépp di ko sant ko turam boobu nga xamante ne parce que cant gi en fait cant gi moo génnee manam ci la turu yàlla bu mag bi génnee ismullahil azam sax ci cant googu la génnee cant googu yàlla santoon boppam ci la fait moom mooy baatinu ismullahil azam bi moom moom moo ko ëmb <laughs> si loolu mooy secret yent bi de sallallahu alayhi mooy sant gi moo tax ku bëgg a xam dëgg-dëgg secret yàlla bi gën a mag mooy sant mooy ngay sant yàlla moo tax mu ne yent bi sax déggoo lim ci wax saa saa alhamdulilah tamla'ul mizan même balance bi juste baatu alhamdulilah da koy feesal te xam nga balance bi lu neen nit mën na koo jëf pour feesal ko wuta gis nga yent yàlla daaw daal bi mu ko gisee dafa xam <laughs> bi mu gisee balance bi dafa xam bu mu ximmali koo dani waaye yàlla yow sa jaam nan lañ mën a feesale li te yéen ci bi sallallahu alayhi wasallam nee na alhamdulilah daf koy feesal ñun am nañ chance bu rëy moo tax gi di wax di sant yàlla alhamdulilah non mooy secret bu mag bi si di sant yàlla rek te sant rek yow deel wax rek deel sant rek yow deel sant rek parce que mooy lu mag lee mag a mag d'ailleurs cant googu borom bi santoon boppam ci azal moom ci boppam moo tax faatiha bi neetil ismi looloo tax faatiha bi neetil ismi ci jëmmi boppam nga zikkar ko moo ëpp doole nga zikkar ismu bu mag bi tur yàlla bu mag bi loolu loolu moo ko tax ngir làmboo gi mu làmboo cant gi ci boppam ak faatiha bi ak ak ismu bi ci boppam ngir ne cant googu nekk ci débutu faatiha bi le fait que mu dajale maanaam mu nekk moom ci jëmmi boppam li nga xamante ne moom mooy cosaanu tur bu mag bi mais ci côté wu tur bu mag bi nga xam ko moo ëpp doole par contre nga xam faatiha bi ngir ne euh, tur bu mag bi ci la yàlla bindee lépp ci la amee mais loolu noonu boo xoolee mais du dara lu dul tur yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag moo tax Muhammad boobu nag boo ko xamee boo ko waxee boobu nga xam ne ci la lépp cosaanoo ci d'ailleurs ci lay mën a comporter ñaari vol yëpp en même temps mooy le fait mu nekk ki nga xam ne mooy secret yàlla sirrullahi di sirru zaati di nuuru zaati di nuurullahi leeru yàlla kooku en même temps ba pare nekk nekk xaqiqatul kaw ni nekk ruuxul wujuudi en même temps maanaam nekk ñaari volet kooku nag boo ko waxee doo wax sallallahu alayhi wasallam parce que du parce que volet boobu du mindeef en fait yàlla ci boppam ngay wax. moo tax gisoo mais xam nga li yéeme mooy pourtant saxaaba yi xamoon nañ loolu parce que Seydina Hassan radiyallahu am wax na ko bi mu naan fa suqaloo min ismihi li yujillahu yàlla da koo xaral turam ci turam moom ci boppam moom yeneen bi ngir màggal ko. ci ci wayam boobu man fadul arsh mahmudun wa hada sax voilà maanaam yi ci seen bopp ñoom xamoon nañ maanaam boobu parce que xam nañ tur yàlla bu mag bi wala boog ñu bari ci ñoom parce que de toute façon ñoom bu ñu ko xamul keneen du ko xam loolu moom yaakaar naa ni ça la relève de l'évidence <laughs> ñaar ñu xellu duñ ci werante parfois même ñu xelluwul sax mën nañ cee bañ a <laughs> kooku moom yaakaar naa ne <laughs> ah hmm? voilà loolu moom moo tax moo tax moo tax dara ëppul doole nga am yent bi sallallahu alayhi wasallam loolu rek mooy affaire bi bu la ci kenn nax lu la waaye di jaay lu ne dalay bëgg a nax rek wala mu bëgg laa moom mbaa mu bëgg laa defub jàmm mais yent bi moom mooy affaire bi sallallahu alayhi wasallam boo ko amee am nga lépp moom nag segam mooy cosaanu mbir yépp di dajale lépp ci loolu kooku amul amul kii en fait kooku amul euh, euh, euh kooku amul dara lu koy rëcc mooy maa farat naa fil kitaab min shay'in dara amul dara luñ bàyyi ci téere yàlla bi ci téere bi te téere bi ci jëmee boppam mooy yant bi ci boppam sallallahu alayhi mooy xam nga alkitab hmm? te te secret secret kitab boobu secret xam nga lu yéeme seize cinq cent quatre-vingt-quatorze boo ko wëlbatee quatre cent quatre-vingt-quinze la moom anagramme bi mooy seetu bi te xam nga kii bi Muhammadu Rasulullah soo ko jëlee nga génn xaraf yi ci manqué yëpp yi yi ci répété wu yëpp loolu la lay dox mooy cinq cent quatre-vingt-quatorze hmm? voilà parce que neuf xaraf lay doon après miim ha daal ah ra siin waaw laam ah am ak alif ak ha ak mooy mooy mooy mooy mooy euh, mooy neuf te moom mooy 66 maanaam fois mooy 66 fois 9 allah ci boppam fois 9 maanaam mel ni comme si lettre bu nekk dafa taxaw taxawaayu allah ci juróom-ñeenti yi maanaam secret yent bi voilà mais boo umul kitab umul kitab mooy ndayi téere bi te moom la yent bi salaam mooy 495 te mooy at-Tijaani yi 495 umul kitab waaw mooy at-Tijaani même Fatiha Fatiha 495 la Fatiha boo fa nga ah. naan kan moo wax loolu. kon fa huwa moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kullu shay'in mooy bépp mbir moom yaakaar naa léegi leer lépp moom la mooy lépp de moins l'infini à plus l'infini avec tout ce que englobe et tout ce que implique mooy yenent bi sallallahu ban ah, bi nga dul wax sallallahu alayhi wasallam mooy le fait mu nekk moom ci boppam maanaam moom ci boppam nekk secret bi nga xam ne yéen borom bi subhaanahu wa ta'ala ci la sante maanaam secret bi mu sante boppam. maanaam loolu la maanaam ci contexte booy tudd le fait moo tax yent borom subhaanahu foofu noonu moom mooy Muhammad moom la jël tur boobu la jël tuddee ko tuddee ko ki nga xamante ne moom mooy ci ki ki ki représenté lépp parce que cant googu mooy cosaanu lépp waaw ah. al alhamdulillahi qabla ah shay'in alhamdulillahi ba'da kulli shay'in mooy cant kooku rek cant gi nga xamante ne moom mooy li li li d'ailleurs ci cant googu ci tur yi génnee tur yàlla yi ci cant googu lañ génnee d'ailleurs d'ailleurs loolu moom moo tax euh, ci duratul xarita bi bi biñ Sayyid Nazif radiyallahu anhu rapporté waxu imam Sha'rani bi radiyallahu ta'ala anhu wax ne Sayyidna Cheikh Sayyid Haraz kii euh, Sayyid mu ne imam Sha'rani radiyallahu anhu ci al-Uhud euh, ci al-Mawaathiq wal Uhud daal ne euh, respecté bi maanaam tur dañ leen di respecté selon maanaam kiñ ko maanaam selon liñ li muy indi indiqué. voilà mu ne par exemple bu ñu nee par exemple le fait que nit ku tudd par exemple kenn ci tur yàlla yi comme Malik comme Rachid comme Hadi euh, comme Aziz ak ñooñu noonu la ñu war a gën a jox respect. que ñi nga xamante ne dañoo tudd turu yenent yi asalaam comme Muhammad comme Ibrahim comme euh, Moussa comme Isa et cetera et que ñooñu après tamit respecté bi ñu leen di respecté euh, moo war a ëpp doole bu ñuy tuddee turu saxaaba yi comme Aboubacar comme Omar comme Ali comme Ousmane et moom tamit ñoo ëpp doole ni ñu war a euh, respecté yeneen turu wàllu yi ak yooyu. loolu wax jooju noonu nga xamante ne moom la imam Sha'rani wax radiyallahu anhu daan ba pare teg ci ne loolu nag mbir la moo xamante ne dafa nëbbu ñu bëree bëri en fait problème la boo xamante ne daan noonu daf déedéet dafa ni kóllëre la goo xamante ne kenn rek ci sama sëriñ laa ko jànge daal tudd turu sëriñ boobu wax jooju noonu dañuy gis ne xaqiiqatan li tax moom mu am problème foofu maanaam li ko rëcc mooy xaqiiqa bi ma wax léegi nii xaqiiqa boobu moo ko rëcc mooy ne le fait ni cant gi yàlla sant jëmmi sant googu la borom bi subhaanahu wa jël tur bi mu santee loolu mooy Muhammad sallallahu alayhi maanaam ek cant googu ñu xare tur ñu xare mboolem turu yàlla yi ismullah al azam sax ci cant googu la génnee ngir ñu jëmmal ko ek tur yi ci des yépp foofu lañ bi le fait que boobu rëcc ko loolu moom moo tax mu jàpp ne kon ku tudd tur boo xam ne dañuy gis ne comme ci tur yàlla yi la bokk comme ay Malik comme Rachid comme kii moo gën a jar a respecté ku tudd Muhammad par exemple. ah. non non non fekke wu ko waaw sara wala dee maanaam xaqiqa boobu moo moo moo moo ko mais nag c'est vrai que xaqiqa la boo xamante ne. bu bu bu bu bu spécifique la. waaw. waaw bi yow xaw bi mu wax ak yow je crois que mais. waaw buñ ko waxee rek immédiatement yow. ku ñuy sant di ko sant mais sant ci yàlla lay dem quoi plus ou moins. ah. maanaam buñ nee Mouhamad. mooy ki ñuy sant fu ne di ko sant ci dugub bi. voilà ci lu ne voilà. yow te fekk yàlla gis nañu. exactement. parce que moom mooy ki nga xamante ne mbooleem univers bi da koy sant walawul hamdu fil ula wal axira voilà exactement cant googu moom ci la ci te waa de de l'existence c'est l'essence même de l'existence. xam naa boo boo tojee kii bi hadith mooy ah. Ibn Jabir Abdullah. Jabir Ibn Abdullah. Hmm. Hmm. waaye bu ñu koy laajtee lan la ñu hmm. yàlla njëkk a sànq. waaw waaw waaw boobu waaw waaw waaw weesu nañ ko. ah weesu nañ ko waaw jotaay bi passé ne wu fi woon. Ah, waaw waaw. boobu noonu laa bëgg wax ne rek moom war na ne moom moom mooy kii bi quoi. waaw waaw moom mooy cosaanu mbindeef yi. voilà non loolu moom yaakaar naa ni ñoom maanaam kenn en tout cas ci nitu yàlla yi amul ku ci werante kenn yent bi sallallahu alayhi mooy cosaanu mbindeef loolu moom amul wàllu yu bëgg xëy na sax ñeen maam ñi maanaam bon pour différencier ak borom xam-xam yi nga xam ne am nañu mérite bu rëy ngir ne borom xam-xam lañ te ñoom dañuy tasaare charia yàlla bi et cetera ak ñooñu maanaam euh, pour différencier ko ak maanaam bu ñu nee nitu yàlla yi maanaam mooy ñi nga xamante ne xam-xamu boobu xam nañ ko mais ba pare dañ koo dund ba pare xam dëgg-dëgg li nga xamante ne moom mooy li mu làmboo ci ci biir maanaam en tout cas ñu am ci géej géeju baatin bi tamit ñu xuus ci ñooñu lay wax maanaam ngir différencier wàllu yi ak borom xam-xam yi voilà mais ñooñu kenn du ci werante kenn du ci amul kenn kenn kenn ku naan la ah, est-ce bi la yàlla njëkk bi ndek sallallahu moom la moo tax mu amal ak ñun def yeeg yooyu loolu moom kenn du ci ñoom ju ju ju maanaam dafa nekk loo xam ne bee abala en fait ci ñoom. en ah, fait waxuma sax mbindeef mais yéen comme ni ngeen pour confirmer yi ngay wax ni yeneen tur yi. dañuy hmm. ñëw xam ah, nga mooy lumière bi daf si jëlee si lumière am moom. Hmm. léegi mu xaaj en quatre parties déjà lumière yeneen bi mu commencé di si créer par exemple yeneen existence yi ñëw ay les sillons les gens ainsi de suite. xam hmm. ba mi ngi wax ni alhamdulilah xam nga moom si moom si boppam la njëkk commencé. après xam nga yeneen tur yi commencé di ñëw nag. Mhm. foofu laa bëgg waxee en fait pour confirmer li nga doon non comprendre ma li nga wax. en fait xam nga si kii bi si xarit bi. Mhm. bu nga ko bu ko jaabir laajte lan la yàlla njëkk a sàkk. Mhm. mun na ko lumière lu mu njëkk a sàkk mooy maanaam lumière moom lumière am la njëkk a sàkk bala dara bi am. xam nga loolu day mhm. moom moo a existé. waaw waaw waaw leen sànni am plusieurs parties. voilà waaw waaw après yeneen mbir yëpp ci yooyu la leen amal effectivement. waaw mm. waaw waaw loolu loolu waxoon nañ ko ci jotaay bi wees en fait xadiisu Jaabir boobu radiyallahu borom xam dañ ciy werante yu bëri. def ci bëri tamit ñoo xamante ne maanaam dañoo jàpp ne wérut wala daanaka sax li ci ëpp bon gis naa euh, Cheikh. Euh, kii Muhammad ibn non non Abdullah ibn Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari rahimahullah muy mu bind ci téere ci di dëgg di di di di di ci wax ne xadis boobu mawdu la sax en fait këni sax xadis bu ñu sos la euh, waaye ku mel ni Sayyid Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu gis naa ko moom muy wax ne euh, xadis boobu donte wérul ci ci ci mat ci kii nii ci buntu riwaaya mais wér na quand même ci buntu kas en tout cas njaal beenu xadis bi et que tamit euh, xadis la boo xamante ne ci musannaf Abdur Razzaq la ne mu jële ko ci Ma'mar mu jële ko ci Muhammad ibn al-Munkadir mu jële ko ci Jaabir muy xadis boo xamante ne kenn mënul dute ci càlla léegi wér gi mu wér mais sauf que problème bi rek fi mu nekkee mooy ne musannaf Abdur Razzaq yi ñu yor xadis boobu nekku ci mais dañuy wax ne ci njaal njàlbéen bi la nekkoon mais comme que partie boobu dafa réer looloo tax trouvé wuñ ko ci biir maanaam partie boobu dafa réer moo tax musannaf Abdur Razzaq yi nii ci kitaabu taxaara la tàmbalee alors que tàmbalee woon na ko déjà ci kitaabu iman d'ailleurs sax bii nii la njëkk indi ci musannafam xadis boobu mais problème bi fi mu nekkee rek mooy est-ce que dëgg-dëgg mbir mi noonu la demee au moment où dafa réer xam nga lu réer moom kenn mënul toog naan li nii la demee woon <laughs> voilà moo tax buñ ciy sukkandikoo tam dañ ciy sukkandikoo rek comme li Seydi Muhammad Ibn Arabi wax radiyallahu anhu daal ne comme ci buntu kashfu la wax ne moom wér moom wér na ci. mais bu boobaa le fekk que muy nekk argumentaire dootul mën a nekkati euh, da maanaam mënta mënta nekk euh, euh, maanaam maanaam dalilul iltizam rek la mën a nekk waaw mënut a nekk maanaam naka la sax ah. dalilul iltizam nekk dalilul iltizam dalilul iltizam rek la mën a nekk maanaam dalilul iltizam mooy loo xamante ne yow da nga koy mën a jàppe nii nii man lii la dalilul iltizam mooy li nga xamante ne mën nga koo teg keneen maanaam koo xamante ne d'accord na ci benn axiome. kooku par exemple mën ngay utiliser action boobu di ko prouver dara voilà mais yow d'accord nga ci lii yéen ñaar moom moom d'accord na ci nga ni ko nag voilà kon à part de loolu ak continuer sa argumentaire sukkandikoo ci loolu mais par exemple hadith bu mel noonu maanaam mënut a nekk dalilul ilzam dalilul iltizam rek la ma ne maanaam mooy ñun ñi d'accord ci loolu rek ñoo ko mën a jëfandikoo. ñun ñu d'accord ci ne euh, ah waaw gaa yi kat kawe nañ kawe goo xam ne ah yàlla rek léeg-léeg dana leen wan ne leen même xadis bi bu wérul ci lii quand euh, dëgg la yonent bi sallallahu alayhi mu wax na ko nangam maanaam maanaay xadis bi surtout début bi rek noonu loolu moom sikk nekkul ci ne dëgg la voilà fi coow li nekk kay mooy euh, ndax mënef na ci sukkandiku ci buntu maanaam ndax mënef na koo utiliser comme argument wala déet voilà moo tax yent bi sallallahu alayhi wasallam moom mooy soppee yàlla bu mag bi léegi nag laaj bi mooy fa kayfa ana naka yu'adhibu ci lay soppee alxabibu soppe xabibahu soppe maanaam e, di di di di wax ne maanaam yërmande yàlla gi lépp lépp lépp lépp lan la ci yenent bi maanaam lépp comme que yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy lépp mooy mooy àdduna bi yëpp mooy existence bi yëpp mooy univers bi yëpp naka la soppe di di di di mbugale rek te mooy borom subhaanahu wa ta'ala mais xam nga loolu maanaam zawku boobu nit ki nga xamante ne gis na xaqiqa yi ñu doon wax léegi ni kooku mën na koo am facilement maanaam mën naa am zawku boobu loolu du ko du ko du ko du ko jafe mais Euh, parce que dafay gis rek ne comme que lépp ci yërmande yàlla la maanaam jëmmi mbugal bi ci boppam ci yërmande yàlla gi la maanaam waaw parce que jëmmi mbugal bi ci boppam parce que xam nga loolu lenn rek la maanaam mbugal ci boppam ci xadara bi mu génnee mooy xadara turu yàlla bi ñu naan arrahman ci la mbugal génnee parce que loolu loolu moo indi zawq bi moo tax nitu yàlla yi ñoom ñi ñi kii nii di am zawq bu mel nii loolu moom moo ko indi moom moo tax ñoom ñuy am zawq parce que euh, mbugal comme loolu moo tax Seydina Ibrahima sa saam ne baay abati inni axaafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fa takuna li shaytani waliya yow sa baay man de damay ragal maanaam baayam maanaam baay taxam man de damay ragal mbugal laal la tukkee ci yàlla mi nga xam ne mooy arrahman mooy ki fees dee la ci maanaam ngir ne baat maanaam ni mbugal ci arrahman lay jóge ci xadaratu rahman la jóge te ci arrahman ci la yemoowee ci kaw arash maanaam arash mboolem turu yàlla yi ak arash mboolem mbindeef existence bi ci arrahman la la la yemoowee ci kaw arash loolu moom moo indi maanaam zawq bii boo comprendre xaqiqa bi ñu doon wax sànq ci ne lépp ci cosaan boobu la jóge ci yenente bi la génnee et que existence bi ci jëmmi boppam moom la Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ngay comprendre que maanaam que ni zawq bi maanaam awliya yi mën nañ koo am au moment où lépp yërmande yàlla gi rek et que ñoom du ñu gis leneen lu dul jëmmi yërmande yàlla gi rek et que yeneen bi sallallahu ci boppam mooy jëmmi yërmande kooku et moom mooy àdduna bi yépp te amul dara lu ñu ko génn parce que naka la ñuy naka la. kenn di mën a mbugalee boppam loolu du mën a ne mais mais maanaam loolu da ngay gis ne euh, li ko indi ñuy mën a am yëg-yëg boobu mooy ne moom mooy li ma la wax léegi mooy ne dafa fekk ni mbugal ci jëmmi boppam ci xadara yërmande yàlla la génne et que mbugal ci jëmmi boppam yéeféer yi bu leen yàlla dee mbugal daf leen di mbugal wala wala ñu ñuy def yoo daf leen di mbugal ci kaw ne da leen a rëy da leen a yërëm waaw da leen mbugal ci kaw ne da leen a yërëm donte yërmande gi ñuy wax ci yeneen xadiis yi am na xadiis yi wax ci wàllu yërmande ngir différencier ko ak mbugal maanaam mooy yërmande gi xamante ne amul euh, amul euh, jaxasoowul ak ak mbugal maanaam dafa am yërmande goo xam ne dafa dafa ar rahmatul mahdah bilaa qadari niqmati comme ñu ko waxee ci maari ji maanaam ne yërmande gi nga xamante ne moom mooy yërmande gi nga xam ne dafa dafa dafa dafa intrinsèque amul dara lu ca jaxasoo ci xeeti mbugal loolu moom mooy yërmande turu yàlla bi ñuy wax rahim mais yërmande turu yàlla bi ñuy wax rahman ànd ak ne dafa daj lépp ànd ak ne ci la yem ci kaw arash ah ànd ak ne yawmal qiyaamati ci lay ñëwee taxaw di àttee nit ñi ci yërmande googu maanaam loolu dàqul mbugal mën a am ci seen biir ngir ne mbugal ci jëmmi boppam ci xadara boobu la génneewee moo tax safara ci jëmmi boppam ci yërmande yàlla la bokk voilà maanaam boo gisee état bi jàpp di jël ay citoyens di leen yóbbu prison maanaam da leen bëgg moo tax sinon daf leen di bàyyi ak beneen état bi sinon daf leen di jël bàyyi leen ak ñeneen moo tax ngay gis ku ci def benn ji ci benn réew sax day wax ne nañ ko extrader maanaam na ñëw pen bi mu mu dundee ko fii fii ci réewam maanaam ngir ne maanaam kooku da ko yërëm maanaam buggul muy tumuraanke feneen yàlla yërmandeem googu nag moo tax buggul jaam yi di tumuraanke ci dara mu leen di buggal mais ci moomee la moom di leen maanaam parce que su fekkoon ne yërman yërëmu leen woon doo du toppatoo seeni mbir du yittewoo seeni mbir te du leen di du leen yóbbu du leen safara daf leen di yóbbu ci inexistence ñàkk a xam ci ñàkk am foofu la leen di dugal mais yërmandeem gu yaatu moo tax mu du leen yóbbu safara parce que ñàkk exister moo gën a garaaw dem safara parce que ki exister du xam yàlla te kii di yàlla mbugal biir safara foofu dafay fay jàngee yàlla daf fay xamee yàlla loolu tax safara moom mooy jàkka ji nga xamante ne. foofu la yéefir yi di ne di fa jaamoo seen boroom di ñaan yàlla comme ni ñu ko gisoon ci xadis yaa xam naan yaa mën naan bi kii mujjee génn sax ñoom foofu la ñuy jaamoo yàlla parce que biir safara lañuy ñuy ne yàlla di leen mbugal ñuy xam ne am nañu yàlla bu leen di mbugal mais ci côté jalaal bi lay doon hmm? Hmm? ñu xam ne yàllaa ñu ñu xam ne am na am nañ borom bu leen di mbugal ñuy xam seen borom parce que nattu bi gën a rëy bi yàlla di leen nattoo mooy kiiraay bi loolu moom moo tax ñi nga xamante ne ñoom ñooy ahlul la ñi nga xam ne dañoo am dañoo négligent insouciant distrait am distraction par rapport ak seen borom loolu moom moo tax fii ci àdduna yàlla tegu leen dara parce que mbugal mi gën a rëy mooy jëmmi la fait que ñu am distraction par rapport ak yàlla maanaam seen xel du ci yàlla loolu mooy jëm bi mi gën a rëy loolu moom moo tax comme que ñoom loolu nag na leen ba pare du leen tegaat dara leneen parce que loolu mooy li gën a rëy liñ leen di teg mooy safara safaray safara yi safara yi mooy nga yëgati maanaam doo yëgati yàlla moo tax même ñi nekk ci biir safara ñi nekk biir safara amuñu problème boobu parce que ba tey yàllaa ngi leen di ñuy ñuy gis ne ah am nañu borom bu leen di mbugal ñuy ñuy woo yàlla rabbana ghalabat alayna shiqwatuna ah, rabbana akhrijna minha ah voilà ak yu mel waaw merum yàlla bi existé na. mais merum yàlla bi dafa am loo xamante ne comme li borom bi subhaanahu wa taala wax ne maanaam comme ni xadiis yi wax bi mu naan sabaqat rahmati ghadabi sama yërmande dafa jiitu sama mer maanaam moom mooy ba pare comme que yërmande yàlla dafa daj lu ne maanaam merum yàlla ci boppam ci yërmande yàlla maanaam ci yërmande yàlla gi na bokk maanaam mer gi <laughs> voilà voilà maanaam yërmande gi ci boppam dafa bokk ci mer bi maanaam mer gi dafa bokk ci yërmande gi loolu la maanaam <laughs> loolu loolu loolu tax comme rahmatul comme wasi'at kulli shay'in dafa fees ba dell ba ba daj lépp te lépp yërmande gi ci la bokk kii mer bi ci la bokk mer mi ci la bokk waaw boobu aaya boobu wax nañ ko sànq voilà voilà te même biir yowmal biir moo tax yowmal xam boo xoolee euh, dana wax xashaatul aswaatu lir rahman ja ñëpp dañuy toroxlu rahman ak in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmani abda amul kenn kuy nekk ci asamaan suuf lu dul dana ñëw taxaw ci kanamu rahman nekk jaam voilà ak yawma yaqumu ruuhu wal malaa'ikatu saffan laa yatakallamuuna illaa man azina lahu rahmaan wa qaala sawaaba boobu ruux ki ak ki ñëw ak ruux ak malaaka yi dañuy ñëw def rang sàppe du ñu wax lu dul koo xamante ne rahmaan moo la jox ndigal te booy wax lu jub kese ngay wax foofu amul di jël kàddu di wax sa nan lu ma neex de naan damay zëmbaleeg yooyu loolu amul de bis boo jógee amul ay day non ku ku jóg ne ku jël kaddu rek raxmaana la jox kaddu ne la te booy wax lu jub rek ngay wax amul leneen maanaam loolu moom moo tax zawku bi maanaam gis ne lépp yërmandeeg yàlla la ci boppam et que maanaam mbugal mi ci boppam mbugal boo xam ne mbugalum kese la àndut ak benn xeeti yërmande loolu existé wul en fait. loolu moo existé wul mbugal boo xam ne àndul ak benn xeetu yërmande loolu existé wul par contre yërmande bu amul benn xeetu mbugal loolu existé na. Uh-huh. voilà mbugal boo xam ne maanaam yërmande goo xam ne amul benn xeetu mbugal gu mu rax loolu moom existé na mais li existé wul mooy mbugal mu amul benn xeetu yërmande gu mu rax parce que loolu loolu en fait existence bi moo ko dul àttan mbugal googu ak ah, existence bi du ko àttan te mbugal googu amul lu ko mën a incarner ngir moo tax sabaxat rahmati ghadab bi sama yërmande moo jiitu sama mer maanaam mooy fu ñu dem ba ba ba mer ma ne fa rek fekk na yërmande gi jiitu na ko ba pare ce qui fait que mer bu ñëwee daf fay fekk yërmande ba pare. ah. voilà voilà mais mais mais mais mais ba tey yërmande maanaam ba tey yërmande gi mooy ëpp doole. maanaam mooy ñi di nekk biir safara loolu yërmande gu rëy la gum leen teg. parce que ñoom bu ñu nekkoon ci àdduna maanaam bu ñu leen yóbbu woon àjjana du at ak ñoom comme ni ko aaya bi waxee inna allaha harramahum ala al-kaafiriina maanaam biñu naan ah, ah, afidu alaynaa minal maa'i aw mimmaa razaqakumullah parce que yéeféer yi yàlla dafa xaraama maanaam dafa adapté wul ak ñoom si parce que bu ñu demee àllaaxira bu gaa bu ñu demoon àjjana directement yéeféer yii nii nii bu ñu demoon àjjana directement demuñu a mais foofu da dañuy gën a féttarli en fait gën a waaw en fait te yàlla lim leen di bañal yàlla lim leen di bañal mooy ñu bañ ñu bañ a am maanaam ñuy bañ di di xalaat yàlla maanaam ñu ñu distraction bu total boobu la leen di bañal ngir ne ñàkk a xam yàlla ñàkk a bàyyi xel seen borom mooy mbugal bi gën a rëy mooy mbugal bi gën a rëy moo tax foofu nag da gis mais jalaal gi la leen di feeñoo jalaal gi jalaal gi <laughs> jalaal gi la maanaam moo tax méthode bi mën na corporel euh, psychologique day corporel psychologique mais mais mais spirituellement mbugal boobu day dañ après dañuy dem ba nga xamante ne moo tax mbugal googu noonu loolu moom moo tax ñuy wax naan maanaam loolu yëpp day day kii zawku boobu